soo ko xamale baaro weer mat yéen sa gën matala ilaa day xamul jamono laa yow ni yemoon baaw xamar xam bu juróom law xam bana juróom bu kaara dañ ci kaara dañ ci laa suñu wax su bu amoon dara la ko bilaw du jaar jaar ray bi dara ci ci laa jaara dara sahaba ci sahaba wàcc na ba nga xamee ne danañ yonent bi buñ la gëm lu may boo tojee weer wi ñaari toj toj bii daal ci abi xubay si bii daal ci xooy kaana rek yàlla dañu jàkkaarloo ci digg mat li laaj ko mu dal di ñaan mu waxoon lay Faatimatu ak Xasana ak Useynu fi gën a aju ñuy ñaan yonent bi ñaan ñu wax ani bayal weer wi na toj toj daanu ba aju ko ba dina seen diggante yàlla toj la jëlee ñu ne njabar la balaa ñoo gëm ne weer wi toj na ba te te du ñu laaj la ndax gis nañ ko su ñu nekk ko gis njabar la su ko ñëpp gisee nañ ñu xam ne dëgg la ba ñu ñëw rek ñu laaj ñu ne gis nañ ko rek ñu ne njabar bu dajaat dina la bon wóor na yëpp dara di jëlee na sax di jël seen yoon balaa am natt ci weeru xotteeku léegi nag weeru na yaari xotteeku kii gas bi ak yëpp may dëgg gas bi xooy kaanam rek mu tax mu tax ñaar yéen a ngi ko laaj la ko la way nga waaye mu guddaay ñu dëgër mu xamee mu guddaay ñu dañ ñëw yëpp boo ko saboo dañ la dugg wa saboo dañ ko awaawam bañ a bakkan dembe bu ko do am ñëpp mu fakkiroon aji mu rek muy ñoo ñoo jamono daañu soxla jamono nañ safara daañu sax ca safara wala xam jaa am te ne ñoo doon bàyyi ci solo solo ko xëy maa fi la nekkoon ko jëloon ak gàncax gi mënoon nañoo jàpp si ñu déggee xëy na jotee doon te ñu ne nañu la tool bisimilah dinaa la baale mu daal di mat de comment que fu ñu naan dana jañ ko ñu suuf ay waat ana lu waat di jañ de ba taw de yow ma yor non def ba dana xaw a def ah yaa jawaay la te mooy saa feeñ si laa feeñ jëm si dem lu ko ñu gis lu koy aji si biir te muy suñ ko yàlla def ba saa am lu mu ñëwee torox gis nga aji torox ak saa yu may def yow. dafa jëloon ba ñu jënd ñaata bi daal di ko jënd léegi daanaka daanaka ñoom waaw ñu ngi koy def ñu ngi ko def ñu daal di koy baaxalee yàlla ba ñëpp def waaw ñëpp def jëm yàlla mais ñu ngi daal ñu yore gis bëri waaw wala ñu ngi yore gis bëri maa ngi def. moom ñu ne mu julli waaye saa di dox ba tey di la saa yëngal jaay yoo waaye gërëm lii saa dindi yàquwul gërëm ak ak saa ñëw nañu yëkkër yëpp ak saa yëpp yëpp yow ñu def ak suñu bu daal di jafe ñu te sabab la doon na xam ne dëkk seen xamu mooy nit ñooñu ba kese war nañu yëpp yàlla danaa jàmm suñu noonu la waxtaan la te ñu wax ne maj na mu wa Ibra te dëggal ko ba a dama war a boo borom man yi naka man maxlum kuñ nag la ma sant suñu yàlla nga dimbali ma rek ba fatax naa tamit bi ab waa ba fatax naa tamit bi ab waa ba samaay bi ci asamaan bi maa ngi ci loxo mu daal di fateeku de ba fa jaar naa tam dalal la la ko ay teew de ba sax xaar ba yaram maa wa yaari ndoxee rek ndoxam asamaan moom fu daje ak ñu ne teew dafa tam ndox ala am ci jëkk te ko def moom doo def na ko de ba xamal naa ko tam waaram ko moom noonu ala saati waaye ci kaw bi di borom dénk wër di naa ci daaj rek moom yàlla sant na ko mu defar gaal boo xam ne ay dénk lañ daaj waaw comme nekk ñoom ñu dëkk jëmmoo nekkoon na ko gëm de daf ñu dana mu daw bi ay ñu naan ci wattu suñu dafa am lu ñu di fay di mën kaana ñaan kana kanamu ak ku fi yàlla def na ko de dama yërëm yàlla ñoom de wala xatara naa defal nañ ko moom jëf jooju aaya tam ne alam ñaar way ñu jii rek baa ñu mu dëkk leen waaye wattu leen te waa du ba kay fa kaana kay ne kaana saa du ñu wattu woon di gaa ci waatoo maanaam dana baax ci tatuwaayam rek baax na ko juróom-ñetti yoon ci taare wala xam ne sax naa ñun day jàppandal man alxuraan alxuraan ci kër yi wattu tawaaru waaye ñun ñu ko kër yi waaye wattu leen tawaaru te tawaaru dina aarun aar ba kay fa kaw na kay na kan daal ñu bëgg sama wala bu yaatee waa sama rek dinaa naka lu asal naa xëy na ñu aar yi ñoom rëy xam ngelaw ba xaram bi ak yëri bi yow mën ci dee yow mën naa fi ci dëkk gaaw mu tamit rin bu dee aji sax gaaw moo tax ñu ngi ñëwaat ala baykat yi ñu jënd gaab la ndax ca la woon tam jëmm dana mu guddi naata nit ña yaa noonu daanaka ñoom ah jaatu maalim jaatu tamamaan ñu xaayal ñu di door rek ba tey ba kanam kenn kanam ñu wër dugg. wala xale xaruma ñu leen jàppandal noonu alquran alquran ñu ci kër yi ñu wax tawaare waaye ñu def seen waay wax leen tawaare. te sa bële dina tàmm di tàmm rek ñu ngi ci way waatee su ci weddi kenn ñëpp nga weddi waxtaan ak dañu wax ana parce que boo ko doon topp defaram doomu aadama ñu naa ci ñun waaye dañ ko kenn ñu naa ci ñun naka la war a topp ko koo xam ne doomu aadama dafa ñun rek dundee ak yeneen bi ñu di ko topp dinaa ne kon itam boo xoolee li ci balaa ñu nekk nañ ci réer ba ko war a atam ci mbir mi nangoo daal yeneen bi saa yu si yeneen ba léegi ci biir jàpp aw te ak tamit na ci kuréel wayu awi ci moom ñu ngi lay naan ci diggante وقالوا لمن نتعلم ثم رد في جنبه بل بينهم تباهم نراك الله أجر أجرين له ورد فيعلمون قبل وقبل فقد وجدت على كلا من استقلاه كما جنا راكم على أجر أجرين له نحن يوم لو الله تعالى إنا نتمنى مبدل الناقة ويأبا من يجرم له يجنكم تجبا ولا ما نرى إن تنجيهم إن لهم يانا فقدهم إن يجرم له تعالى فقدهم من ذلك ونبيهم صلى الله عليه وسلم أنما نتبعهم إنكم يجرم لهم ويأبا من يجرم له ونبيهم يجرم muxtasaroon wala kër gi jëpp ceeb muxtasaroon caawara bu ma demee ba ji moom moom boo demee ñoom ñoo ko moom moom ñoom ci gën a dem waaye moom ñu gën a def wala kër gi jëpp ceeb muxtasaroon caawara bu ma demee ba tawee jërë ji moom moom boo demee ñoom ñoo ko moom ba naa wax waaw ay ba la jël mooy ko daal mu saari mu a taxaare ci way jëkk mu gën a taxaare ci way mu gën a waaw mooy Abdourahmane mu mën jëm kala yi te ñu naan ay naaf yi kaay ci kaw ba. Abdoulaye ñu ngi ko sama monsieur Diakhi wax sama lépp dinaa ne tamit ab maa ngi maa ngi ñëw xëy tam xaaju waaye dafa njëriñ jàll ba kanam dañ nekk daa fi mu ko jëlee naka mu ngi dem gerte de gerte fay na xaaju rek waaw ñu ne mbay moom nga jëlee ci gerte wala wala xam ne sax naa ñun day jàppandal nañu alxuraan alxuraan ñu ci kër yi wax ko waaw ñu ngi dëkk bi waaye wax leen ko waaw te loolu dina xaw ma loolu ci nit loolu dina suñu ci waaye waaye dinaa ne tamit ab maa yónni nañu ay ñoom xaati ban jàmbaraay bu taw ci seen kaw rek ilaa ala lootu dara ñoom lool nag yéen a ma musal na leen ci saa yi ñu ko jëlee mais ma tam ñu ngi teewoon waaw dina dinaa ko bëgg a nuyu te saa yu jot googu la fay nag dina ni fay man sax rek a wala xatam sa raw ragaloon mu leen bàtt suma bugal sunu ba sama raw ñu ngi suñu ca way waale rek wala xaraawa doo sàkk nañu ko am fay ñu ca kanam ne ne ko ma leen bàyyi sama tam ayu nu ay bëteen de yàlla seen maxaar seen bëggee de maa ko rek ba mel ni gannaaw soo wala suri ak waa sama de wala xam sa baawum teel leen bu present jële leen asaabum bugal asaabum mu ay sax de soo ko mos leen asaab yi bugal sama moom suri ak waa sama wala xale far naanum day jàppandal nanu alquran alquran zikr ngir waxtu tawaaru waaye mu mu dëkk waaye tawaaru wala xam jaa dikk na ala firaaw ñu ñu mooy ñu jëm yàlla mu baaraaw na parce que boo weesu nañu daa naa ñu kaw suñu juróom-juróom ñoom daa yëpp demee ñu weddi yëpp waaw naa ko jàppale yàlla. affaire bi suñu jàppale ak yu mag ci nguuram affaire bi suñu jàppale ak yu dëgër mu xëdd ñu ko daa ci xatam de ak xaaru kum ndax ay yëfa seen xaaru ñoo gën ñu wuraay kum ñu ñëw seen mu ñëw ne ñu alal ndax projet ñoo leen ñoo leen gën am la kum am ñu am la leen balaa nag dañu gis buñ ko téere ar ci téere jëkk dañu waxoon ne yéen kenn du leen xalaat ar tey yàqu danañu wax na ñu yam yoon mbooloo lañ mun tasum gaa ñu dimbalante te Abu Jahl daa wax loolu ñu mbooloo mu man ko lañ dañu dimbalante moo tax ñu Muhammad dañu mën a dara muy dem Badar moom Abu Jahl lay wax wuro sañu samu xale ma ndax jamu mbooloo ma de mbooloo mu man ko moomu daa sa morom de way wala dañu leen dara du bu raganaawe waa def nañ ko kala xale Badar de bari bay daa ko def penc ma ne du mooy dal jàmmale waaw ma mu gën a weex rek mu mottali rek la waaye suñ ko yàlla dëgg mooy mbugal ma rek innal mujrimina naka way weer ñoo fi balaa way nekk lañ ci xarkale waxtu wala naag safara rek yow mi xamoon na des ba dee na jiri alaawu bee ci xarkanam seen ñoom ngeen di wax kan seen xarkanam yi wax ci safara ñu naa leen soo ko mos leen mos ko faqara wala faqara dinaa naka nun bu la seen lépp la ala naaw bi ñu leen bi xadar bi loola lépp lu yàlla bind daf ko bind waaw ci dogal xam-xam wa ma amruna bi yëpp illaa waahidatun la jànn la kun rek lañu wax na def jëlee ko ngir tasale ci gis la wala xalaat naa aadam nanu ak saatum ay nit téen ak yeneen jëkkoon waaw xaaral nañ leen waaw ñu dëkkirin waaye wattu leen ko wa kulli shay'in lépp la faaloo lu ñu def ko fi ci guri aji nekk la ci téere te lépp lu ñu defoon yàlla ko bind ci téere teen ba léegi dañ kullu saxiirin jëpp aji lawe ci bakkaar bu kabirin aji magee muxtasarun bind la mu ci lawe maxuusi inna muttaqina naka way ragal yàlla ci janaatin way nekk lañ ci toor wa nahaarin ak teew de ci maqaadi sittin ci jotaay ak dëgg mooy ki galowa mu anda malikin fa buur muxtasirin bu aji xattan de dara la tudd ko sama yàlla de alaa sallallahu alayhi wa sallam